kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci xadis bi nga xam ne moo <laughs> tuddoon nañ koy fan yi <laughs> moo ci tegu <laughs> rahimahullah muy xadis numéro 731 wa an Hudhayfata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala kunna ida xadarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aaman lam nada' aydiyanaa hattaa yabda'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hattaa yabda'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fayada'a yadahu wa inna xadarna ma'ahu marratan ta'aaman فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna shaytaana yastaxillu ta'aama an laa yuzkara ismu llahi ta'aala alayhi wa innahu jaa'a bi haadihi aljaariyati liyastaxilla bihaa fa axadtu biyadihaa fa jaa'a bi haadal a'raabiyyi liyastaxilla bihaa fa axadtu biyadihi walladii nafsii biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima thumma dhakara isma allahi ta'ala wa akala rawahu muslimun rahimahu allahu taala kon al imam alhafiz an-Nawawi mu teg ci hadis bi hadis bu am solo mu ne wa an Hudhayfata mu ne mu jële ci sayyidina Hudhayfa ibn Hisla ala Husayla ibn mooy ibn al-Yaman anhuma annahu qaala neena kunna nekkoon nañ ida xadarna bu ñu masoon a teew fekk ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi ta'ama mooy ñu fekke lekk ah, xéewlu daal di ñuy dab ñu nekk ak yonent bi alayhi salaam mu ne lan nada ay diina doonu ñoon jël suñu loxo di ko dugal ci ndab li xatta ba kera yabda rasulullah fekk yonent bay saa saam tàmbaliwul lekk du ñu tàmbali buñ tegee ndab li yonent saa saam ngi toog ñun ñëpp ñu toog kenn ci ñun saxaaba yi duñ commencé comme niñ koy gisee ñenn ñi dañuy teg ndab li ñu njëkk commencé kilifa gi ko wax ñu ne nii rek ñu ne zuub tàmbale mu ne ñun doonu ñoon def noonu fekk yonent bay saa saam dugalul loxoom tegul loxoom ci ndab li ñun duñu ko def mu ne wa inna xadna <coughs> ma'ahu maratan ta'ama am benn bés nag ah ñu bokk ak moom di lekk teew war a lekk ñu teg la war a lekk ndab la biñ ko tegee noonu nag fa jaa at jaariya benn jaam bu jigéen benn eh, jóge na leen rek daw si ka annaha tudfa mel ni daal jeune fille bi mel ni ci lan li tadaa yadaha fi ta'am ngir mu jël loxoom dugal ko ci bool bi moom daal laa jóge ne rek daw rek di bëgg a dugal loxo bi ci biir bool bi yeneen saa saa ngi toog ñu ngi toog mu jóge ne rek bëgg a daw rek dugal loxoom fa axada rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi yadiha yonent waaye saa saam saisir loxo bi mooy bi muy daw ñëw bay dugal loxo bi rek yonent saa saam téye loxo bi <laughs> summa jaa <coughs> léegi mu def summa ginnaaw gi jaa arabiyul bi <laughs> jaam bu jigéen bi poussé ne annamaa yudfa moom itam mel ni dañ koy jañ di ko puus mu ngi taw moom tamit gaaw di gaaw ngir dugal loxo bi ci biir bool bi fa axada bi yede yonent bay sa sam saisir loxo bi ne ko sëg téye moom tamit téye loxo bi <laughs> àggul ci bool bi ah fa qaala rasulullah mooy deux tentatives échouées échec <laughs> ñaar yu jéem jàllut yenent may saa saam wax ne inna shaytaana gis nga shaytaane yastaxillu ta'am day daganal boppam ñam mi nga xam ne allah yuzkar ismallahi ta'ala fi alayhi alhamdulillah ñam bi nga xamante ni tuddum yàlla shaytaane day mën a ñëw nag ci lekk danaan bii moo dagan te ne boobu la mën am accessible loolu la mën a lekk mu ne looloo tax nag wa innahu jaa amoo tax mu indi bi haadihi al jaariya moo yónni ndaw si ngeen gis sànq ndaw si moo ko moo ko fuus seytaane ko yebal moo ko indi li yastaxilla biha ngir ndaw si gaaw dugal loxo bi commencé te tuddagun turu yàlla bu ko defee moom mu man cee lekk waaw fa axadtu bi yadiha loolu moo tax ngeen gis man yeneen way sa sam ma téye loxo ndaw si jaa bi hada al yi mu xam ne boobu doxul mu daldi yebal benn kaw kaw kaw kaw bii ngeen gis mu ngi nii ma téye moom itam mu ngi nii taxaw ñoom ndax ñaar biñ leen taxaw ñoom mu ne moo mu ëndi kaw kaw bii li yastahilla bi ngir mu nekk inter loo xam ne kuddulusam la gu muy utiliser ngir mooy na gaaw dugal loxoom gaaw laata ñoo yonente may saa sam di tudd tur yàlla bu ko defee moom man cee gaaw lekk mu indi ko ngir mën a daganal mën a lekk ci lekk suñu lekk gi fa axadtu bi yadi looloo tax ngeen gis ma saisir waaw ma jàpp hein li nga xamante ne nii <laughs> hein mooy loxoom mu ne walladi nafsi bi yadi wat naa ki nga xam ne sama bakkan man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom inna yadahu gis nga loxoy shaytaane fii yadi mu ngi woon ci sama loxo ma jàppale ko maa yaday hima bi may jàpp seen ñaari loxo loxol shaytaane maa ngi woon ma téewaale ko man rasulullah sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw mu ne summa sayyidina Hudayfa mu ne ginnaaw gi nag zakara ismallah yonent bay saasan tudd turu yàlla wa akala mu commencé lekk ñun itam moo ñu def ñoom ñu tudd turu yàlla daal di commencé lekk allah mu ne hadis bi rawahu soloona ko muslim al imamu abul husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah léegi laaj bu njëkk hmm? léegi laaj bu njëkk mooy li njàngat bu njëkk est-ce ko solo ñu la déedee sëriñam imam Ahmad jiitu na ko ci naka noon solo na ko mbokku taalibeem daal imam Abu Dawud rahmatullah alayhi al imam Muslim mu kon di benn bërëb kitaabul ashriba ah kitaabul ashriba baabu aadaabi ta'aami wa sharaabi wa ahkaamihimaa moom lañ jëloon xadis bi ñu génnoon mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb mu ne nettali suñu ñaari sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Ibrahim mooy eh, eh, ibn Ibrahim hmm? ah mooy mooy Ibrahim ibn Abi Shayba mooy Ibrahim ibn Usman ah Abu Bakr Abu Bakr al-Wasiti al-asl al-Kufi rahimahullah wa Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi sëriñ waa kutubu sitta ñoom ñaar ñii nee nañu qaala haddathana Abu Muawiya mu nekk leen nettali Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi ah, ah, as-Sa'di mawlahum as-Sa'di ad-Darir rahimahullah al-Kufi rahmatullah alayhim an al-A'mash mu jëlee ko al-A'mash Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahu Abu Muhammad at-Tabaristani al-asl al-Kufi rahmatullah alayhi an Khaythama moo ko jëlee ci Khaythama de Khaythama ibn Abdirrahman ibn Abi Sabr Yazid ibn Malik ibn Abdillah ibn Dhu'ayb ah, rahimahullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hudhayfa ñoom ñëpp ay ay tabi'in ah, A'mash Khaythama abi Hudayfa mu jël abu Hudayfa di Salama ibn Suhayb ñii ne non ibn Suhayba ñii ne ibn Suhba ñii ne ibn Suhban ñii ne ibn Usayhib al-Hamadani al-Arhubi abu Hudayfa al-Kufi uh, uh, uh, rahimahullahu ta'ala an Hudayfa moo ko jëlee ci Hudayfa ibn al-Yaman di Husayl ñii ne Hisl ibn Jabir muy sahaaba bu siiw bi radiyallahu ta'ala anhuma moom ak baayam baayam lañ faa doon Uhud kero ah, radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaal kunna idha hadarna mu tudd li nga xam ne mooy hadis bi ñu gis léegi léegi hadis bii nii <laughs> am na ci riwaay yoo xam ne da ne eh, eh, waa ji eh, bi muy ñëw kaw kaw bi ka annama yutrad naka noonu comme dañ koo daq ni ñu gaaye ngir ñëw dugal loxoom mu ne ndaw si tamit foofu da ne wa fil jaariya fa ka annama tutrad mel ni dañ koy daq waaw après nag ci riwaaya benn riwaaya bi imaamu muslim ne mooy riwaaya bi nga xam ne après bi mu indee riwaaya bi bi mu jaar ci ishaq mu ne wa haddathanaahu ishaq ibn ibrahim al-hanzali mooy ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim mooy eh, eh, abu yaqub ibn rahawi rahimahullah an isa ibn mu ne akhbarana isa ibn yunus ki leen xabaare mooy isa ibn yunus ibn abi ishaq eh, rahmatullah ala al-jami' al-hamadani al-Kufiyu qaala mu ne axbarana al-A'mash an Xaysama gis nañ ngi leen sànq an ibn Abdirrahman an Abi Hudayfa al-Arhabiyu al-Arhabiyu an Hudayfata ibn al-Yaman qaala kunna idha du'ina ma rasulullah après moo li ci foofu noonu dafa jël euh, arabi bi la ñu ko tudd jaariya bi après mu ne foofu mu yokk fa wa zaada fi aaxiril hadiis thumma dhakara ismallahi wa akala ginnaaw gi yonent way saa saa tudd tur yàlla daal di daal di commencé door a lekk ñoom itam ñu def ni moom léegi <laughs> hadis bi nii hadis bi ginnaaw bi ñu gisee kon taxrij bi beneen jàngat muy ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bi mooy euh, bunt bii di wax ci tudd turu yàlla booy lekk ak wax alhamdulilah ci jeexal bi mooy yonent may saa saam ndab loo xam dañ koo taaj mu naroon ci lekk iblis bëgg a yebal mooy liñ waxoon ci ah, lu ngeen lekk day woo yi ñu ñëw di lekk ngir gën a am doole ci sa kaw waaw kon lii lépp day wane euh, euh, feddali kook li ñu waxoon ne amaana li imaam Ibn al wax rahimahullah mooy li gën a dëgër te ne moom farata la voilà farata la tudd ko voilà tudd turu yàlla parce que sa noon bi moo ci gaabewu voilà li ci gën a am doole ngir mën a dalaat sa kaw léegi kon hadith bi yonent bi saa salaam gis nañ bi mu ñëwee ba ña naroon a ñëw ña Iblis yónni muy jaariya ba jigéen nga ak kaw kaw bi ku ci nekk daa téye sa loxo parce que tuddaguñ turu yàlla waaw <laughs> léegi nag ba mu ñëwee ba wax leen li xew mu bu door a tudd yàlla moom ba muy tàmbali nit ñi door a tudd yàlla ci gannaaw kon le kaale baa ngopp waaw jëf ju koy rent may saa saam jëf ba pare téye loxo ñoo xam ne dañoo bëggoon a lekk saa ñu tudd turu yàlla mu saisir seen loxo téye ko parce que nee na boobu iblis moo leen yónnee wal waaw allahu akbar allahu akbar léegi yeneen jàngat yu am fi al imam an-Nawawi rahimahullah bi muy sharh hadith bi ci al-Minhaj sahih sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne fi hadha al-hadith fawaa'id minha mu ne hadith bi da am nay njariñ bokk na ci jawaazul al-hilf min ghayri istihlaf mooy nga watte kenn waxu la waatal ndax yeneen tubaab yi saa saa am da ne walladhi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom voilà loolu yàgg nañ ko fee gis kon <coughs> waaye <coughs> bokk na ci leneen mu ne <coughs> wa minha istihbaabu tasmiya fi ibtidaa'i ta'aam wa haaza mujma'un alayhi waaw moom lañ waxoon ci xadiis ba li ñu gisoon bu njëkk bi ñu gisoon mu ne bokk na ci liñ ciy jànge mooy sopp guñ sopp tudd turu yàlla booy tàmbali lekk mu ne loolu lu ñu dëppoo la walihada mu ne naka noon yustahabu la ñu soppe hamdullahi hamdallahi nga wala hamdullahi tudd sant yàlla mu kawe mi fii axirihi ci jeexal kama sayati comme ni muy dikke fii mawdi'ihi insha allah ci bërëbam bu soobee yàlla mu ne wakada tustahabu tasmiya fi awwal ash-sharab naka noon la ñu soppe Euh, tudd turu yàlla booy tàmbalee lekk lool nag aw bal fii awali kulli amrin di baalin kama zakarna qariba bal li am solo lépp lu am solo sax bala ko tàmbali tudd turu yàlla waaw am na xadis bu ko wax kullu amrin baalin bépp mbir mu am solo boo xam ne bu ci tuddee turu tudduñ ci turu yàlla day dog même bu dee xadis boobu wérul waaye alquran bismillah la tàmbale yeneen way sa sam bu doon binday leetam bismillah ak xadis yu bari yi nga am danaan wax leen bismillah te tamit yu am solo bu ko doon jàpp bismillah <laughs> naka loolu mooy <laughs> kon loolu lu ama am solo la kon loolu yëpp da koy dëgëral ah ah mu ne qaala ulama ñu nag waxoon nañ la liñ jàpp ne mooy li gën a dëgër mooy li imaam Ibn al-Qayyim wax ak lenn ci Hanbali yi ne loolu moom farata la waaw ay lekk yi naan nii moom bismillah moom ak même dugg kër sax man dama jàpp ne loolu farata la parce que Iblis day fanaan a jaw te loolu c'est tellement grave mooy xam nga Iblis <laughs> nga ne ma mais attends parce que yow sànq yoo xam nga fi yonent bi alayhi salaatu nee na Iblis day daw ci doomu aadama comme ni deret dawi mais loolu day daw te tamit nee na euh, euh, hadis boobu di wax ci wàllu jàpp bi bu ngeen di boo yeewoo idha stayqaza ahadukum min mi ah euh, bu kenn ci yéen yeewoo ci ay nelawam na jël ndox dugal ndox ci bakkanam après mu fiiru fa inna shaytaana yabiitu fii manaaxirihi ndax shaytaane day nelaw ci ci ci biir paxu bakkanam yi mais kon kay kooku grawul kon kooku ñu ne la waaw léegi sauf que boo tuddee turu yàlla boo tuddee turu yàlla ci boppam mooy moom loolu du man dara moom mu bañ fee kay waaw boo tuddee turu yàlla mooy seytaane yi nga xam ne ñoom ñooy xaar ngir boo tuddul ñoom ñu mën a dugg boo lekkul ñu mën a ànd ak yow ñoo ñoo du dugg kanta seytaane bi nga xamante ne nii moom la wax fee ne day day day daw ci euh, euh, doomu aadama bi kooku day ànd ak mais fëg yaa ngi tudd turu yàlla te tamit boo boo fiiroo def boo tax boo kiiwéem nga def ndox ci sa biir bakkan bi jàpp fu seytaane yi day génnaale voilà <laughs> waaw kooku moom day ànd ak yow day daw ci doomu yàlla ci ci eh, kiiw doomu aadama bi maj na dam waaye kantaa yeneen ñi nga xamante moo rax mu ne day wax gaayam yi ne leen amu ngeen fu ngeen fanaan mooy ñooñu parce que ñooñu yeneen façon yàq la ñuy yàq iblis du benn kese iblis yi naroon a dugg ak yow sa kër boo dee bismillah bi ñu dugg mais am nga iblis boo xam ne daa ànd ak yow xarit bi te kooku noonu yonent bay saa saa nee na saytaane day fanaan ci sa bakkan yi booy nelaw te loolu waxul ne ku tudd turam turam ba muy dugg këram moom iblis bi la bokku ci kon kooku buy jàpp euh, comme si soxlawul lool déedéet mooy soxla na ko parce que abaali say bokkuñu iblis yee mooy ñi nga xam ne àddukal feneen dañuy xaar nga ubbi sa buntu kër boo ne bismillah ñu daal di faofile wu jaar daañ ko dugg ak yow mais am na iblis boo xam ne day ànd ak yow li mu ne woon euh, borom bi amul kenn lu dul ne defal na la xarin ñu ne ko ba ci yow mu ne waaw man nag sama borom dimbali ne sama xarin sama lëkkaale mu nekk koo xam ne jullit la fa aslama waaw moo tax lamma yi moom euh, moom da defal lu bon di la inspiré lu bon malaaka bi di la lu baax sauf que booy tudd yàlla al waswaasul xannaas la day nëbbatu booy tudd turu yàlla muy nëbbatu kon nag mu ngi noonu <laughs> voilà kon affaire bi loolu la bul ne kon jaru ko bañ a jar yeneen iblis yeneen i bandi li ñoo ñoo ñëw dugg sa kër bi saccagé nag ci kër gi nag waaw ñoo raw li nga xam ne mooy ak golo ci tool bu ñor waaw ñoo gën a yées ñoo gën a ñàng <coughs> benn dangin boo dugal ci foo xam ne ay poteau wala ay <laughs> ay banaana yu ñor muy xam rek di sànni waaw di ko fowe ñoom ñi nga xam ne ñooy seen chimpanzés yi seeni mbokk ak façon yooyee kon <coughs> imaam mu ne qaala al-ulama wa yustahabbu an yajhara bitasmiya li yasma ghayruhu ghayruhu wa yunabbihu alayhi mu ne la sopp boroom xam-xam yi ne nañ sopp na nit buy lekk wala mu war a tudd turu yàlla na ko wax ci kaw bu ko defee keneen koo xam ne noonu na ko fàtte euh, mu dégg ko waaye mu bàyyiloo ko xel mu ne walaw taraka tasmiya fi awwal ta'am amidan aw nasiyan aw jahilan aw mukrahan aw mukrahan aw ajizan li aridin akhar thumma tamakkana fi asna aklihi minha yasahibu an yusammi wa yaqulu bismillah awwalahu wa akhira mu ne ñu ne bu dee daa fàtte bàyyi turu tudd turu yàlla ci tàmbali bi mi lekk moo xam moo ko tey wala da ko fàtte wala da ko réeri xamu ko woon du tout wala dañ ko cee forcer na ko boo waxee bismillah on wala boog dafa lot mooy moom manula wax quoi parce que am na lu tax euh, lu ko gaaral ba manula génne xaraf yi ginnaaw gi mu man ko bi muy lekk bu boobaa dañoo sopp mu ne mu tudd tur yàlla ne bismillah awwalu wa axira comme hadis bi ñu romboon mu ne ndax li yonent sallallahu alayhi wasallam wax <laughs> mooy hadis ba idaa akala ahadukum bu ngeen ni ci nekkee fala yazkuru na tudd turu yàlla fa nasiya bu fàttee aw an yazkura mu fàtte an mu tudd turu ya an yazkura Allah mu tudd turu yàlla fi awwal yi ci tàmbali fal yaqul bismillah awwalu wa akhira na wax bismillah ci tàmbali bi jiitu ak uh, mujj tàmbali bi moom raw na waa fii nga bàyyi ba bismillah mooy da nga naan bismillah awwalahu wa akhira wala bismillah fi awwalihi wa akhira mu ne loolu imaam Abu Dawud ak Tirmidhi ak wuute ñoom solo nañ ko gisoon nañ ko ak imaam <coughs> mu ne imaamu Nawawi ba léegi almiya wa tasmiyatu fi shurbil maa'i wala bani wala asal wal marad wa dawa wa sa'ir masrubat fi kulli ma dhakarna mën na nag tudd turu yàlla ci booy naan ndox wala ngay naanum soow wala ngay naan lem wala ngay naanum ñeex wala ngay naan ab ab ab ab ak mbooleem loo xam ne lu ñuy naan la moo tudd gi ñuy tudd turu yàlla ci lekk ñooyam waaw mu ne wa tahsulu tasmiya bi qawli bismillah te nag dina doy bu nit ki ne bismillah kefe fa in qaala bismillahir rahmanir rahim kaana hasana moom lañ la waxoon ci bu lay wees bu waxee bismillahir rahmanir rahim loolu rafet la mu ne wa sawaa'un fi istihbab at-tasmiya al-junub wal haa'id wa ghayriha mu ne lii nag ñëpp ci yem moo xam nit ki du ne ah man na gama am janaaba de te sangooguma te maa ngi nii di lekk wala maa ngi nii di dugg sama kër wala di génn ah est ce damay wax bismillah te waaw wal haa'id ki am bërëg tamit wala ki am ay réglam jigéen bi kooku tamit ak nu fasaa u yeeg ñooñu yëpp waxay rimaa ngi dul ñi mooy ñi àndul ak laab yëpp manoo man ànduma ak laab manu wax bismillah yëpp a ci yëpp da nga naan bismillah wayan bax yan yu sam nii am yu sam liya kulla wahidin min al akili mu ne nag li yell mooy képp ñiy lekk ñëpp ku nekk ci ñoom na tuddutur yàlla waaw waaye fa in samma wahidun minhum hasala aslu sunna waaye bu kenn ci ñoom daal di tuddee tur yàlla loolu jote cofaanu sunnaay tudd turu yàlla ci lekk nass alayhi Shafi'i radiyallahu anhu mu ne lii suñu sëriñ al imam Shafi'i yàlla na yàlla gërëm ko moom de moo tudd lii na mu ne way stadallu lahu dinañ ko wutal nag dalil ci loolu mu wax bi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam akhbara anna ash-shaytana innama yatamakkanu min at-ta'am idha lam dañ koy utal lay ne loolu mu wax dëgg la que bu dee mbooloo lañ bu kenn ne bismillah ci li ñu tiim ñoom ñëpp lool tax na iblis du mën a lekk waaw soxlawul ku nekk ñoom ñëpp wax ko même bu dee li yell mooy ku nekk wax ko mais bu ko kenn kese waxee iblis du mën a bokk ak ñoom lekk gi waaw mu ne ndax yonent sallallahu alayhi wasallam hadis bii ñu nekk dafa xabaar ne yonent iblis de day jéem a daganal jàpp ne dagan na ndab loo xam ne tudduñ fa tuddu yàlla te ba mu tuddee turu yàlla ba mu téye loxo yooyee ba muy tàmbali ne bismillah voilà kon nag ñu xam ne kon loolu mooy kenn bu ko waxee kon dina doy lañ ci jot. kon nag dina jote la soxla ci biir waaw ah mu ne wayu ayidu wa aydan dina ko dëgëral xadis bi nga xam ne moo ñëw mooy xadis naa jaabir bii di wax inda duxulil bayt booy dugg kër te tuddoo tur yàlla <laughs> voilà mu ne kon loolu mooy <coughs> waa bu dee daa ñëw yow ah, colocataire rek cola ko cola ko locataire voilà yéen a bokk <laughs> di ab néeg boo xam ne yéen a ko ab appartement ñenn duggandoo kenn ki ne bismillah keneen ki waxul bismillah waa léegi iblis yi day dugg wala dugg naan ah non duñ dugg <laughs> parce que <laughs> loolu laa yatajaza manuñu xaaj kër gi néeg bi ñaari xaaj ne voilà côté bi iblis nga fa côté bi déedéet bi mu nee bi ngeen naan bismillah duggandoo jeex na waaw <laughs> waaw moom lekk gi ñooyem waaye nag li gën mooy ku nekk daal di koy tudd waaw mu ne kon loolu li koy dëgëral aydan ma sayati fi hadith adh-dhikr inda dukhul bay wa qad awdahtu hadhihi ma yata'allaqu biha fi kitab adhkar at-ta'am mu ne loolu tudd naa ko leeral naa ko ci taam rahima rahimallahu al ta'ala kon ñu hmm, ngi <laughs> kon <laughs> lii leer <laughs> kon bis bu ka nit ki tàmbalee lekk te tuddul turu yàlla ah iblis yi dañuy lekk waaw waaye bu tàmbalee ah kenn ñu nekk mbooloo kenn tuddul moo boobaa dañuy lekk bu nee mbooloo lañ kenn tudd ci boobu iblis dootul man see lekk <laughs> waaw waaye ah na nit ñi nag li gën a yella mooy ku nekk daal di tudd turu yàlla li nga xamante ne ci la ñuy lekk lool mooy li nga xamante ne mooy li dina yella waaw ah, allahu taala alam waaw ah. <laughs> kon loolu lu am <laughs> loolu dafa am solo quoi <coughs> kon gis nga lii kon jar na est-ce que jar na fowe quoi loo xam ne day may iblis muy am doole ci yow comme ni ma ko waxe woon sànq waxawaat ko man gis naa ne ñun daal li imaam al al al <laughs> sahibul hadi wax kene <laughs> yii yépp nag li muy gën a niru mooy kon mbir mi farata la waaw parce que daal noon bu bon bi moom lu koy jàppale moom ci sa kaw loolu day nekk loo xam ne eh, te te loolu li koy kat lekke ca loolu lekke <laughs> leneen bi la càmmoñ te lekke càmmoñ dinañ ci gis ci xadiis yi fii li tax dëgg-dëgg du luñu sopp ah du xam nañ naan sopp na nit ki bu mu ko lekkee na lekke ndajoor bu lekkee càmmoñ boo def na lu baaxul waaye loolu dafa xaram xam nga lu tax parce que yonent dane bu leen lekke càmmoñ ndax iblis fa inna shaytaana ya'kulu bishimal shaytaane mooy lekke càmmoñ waaw te niru niru la ñu bon yi daa baaxul loolu dafa xaram waaw fa man bi qawmin fa huwa minhum kuy niru niru lu ay ñoñ ay nit yaa ñoo ci ñoom nga bokk te nga ki gën a bon mooy iblis di def li iblis di def loolu dafa xaram loolu dafa xaram laa wax di def li iblis di def di def li iblis di def loolu dafa xaram waaw léegi yàlla na ngay tere yàlla tere la nga xam ne moom moo koy jàppanal ci li nga xamante ne mooy lu yées yi nga xam ne moom la nekkee moom iblis allah kon jàppale sax noon di ko dëgëral di ko euh, <laughs> te borom bi yowoon nañu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa waaw jàppalante leen ci baax ak yàlla te leen jàppalante 'alal ismi wal 'udwan ci noono ci euh, euh, bàkkaar ak kon loolu noonu lu yéeme la nga xam ne day tax iblis moom de toute façon loolu moom ne man da nekk lu dul loo xam ne dafa xaram quoi waaw loolu man da nekk lu do lu xaram kon <laughs> loolu day li muy gën a kii mooy loolu dafa xaraam loolu moom daa nekk loo xam ne mbir la moo xamante ne nii dafa xaraam wallahu taala kon nag ci kaw noone eh, la ñuy gisee bokk na tamit leneen luñ ciy jàng que ne kon Iblis ni muy délégué ay affaire ay nit ay yooyu ngir mu ñëw yàqal doomu aadama bi ko voilà <coughs> waaw waaw <coughs> jël ab araab yi ab ab jigéen délégué ko ngir mu def lu baaxul waaw. ngir mu gaaw dugal loxoom waaw loolu nag bokk ci kumpaay yi nga xam ne yonent bay saasaam ci mu'jizaam yi nga xam ne moom moo ñu ko xamal <laughs> ne may jàpp seen loxo maa ngi jàppaale loxoy iblis allahu akbar kon ñu xamante ne iblis tamit boo leen luñ ci xame mooy dañu am am na loxo waaw moo tax yonent bay saasaam saisiraale ko ne waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom kene loxoom mu ngi ma mu mu ngi woon ak loxoom bi ma xam ne ci laa leen di jàpp kon nag mu ngi noonee loolu lu ama am solo loolu nekk ay gaybiyaat yoo xam ne yonent baay saa saa moo ñu ko waxal moo ñu ko xamal hadis yu wér yi wax ko ñu daal di koy génne noonee kantaa naka laa loxo ba mel nangam ak nangam loolu moom ku ko yàlla wuññiwul xamoo ci dara waaw li ñu war ñun mooy saxa an rasul mooy ñun dégg topp mooy li nga xam ne moo ñu moo ñu war kantaa lu dul loolu moom loolu waruñu nekkuñu fi di yàlla jaamuloowuñu ci loo xam ne xamuñu ci tus lim ñu jaamuloo mooy li nga xam ne maa saxa anhu tabaraka wa taala wa an rasulihi sallallahu alayhi wa kon nag mu ngi noonu <coughs> kon ñu gis ni kon iblis dina utiliser ay nit ngir ñu def loo xam ne baaxul ndax minal jinnati wan naas al waswaas al xannaas nga xam ne ci jinne yi nit ñi kon loolu am na solo loolu yi dañ ciy gis ni nit ki bu gisee nit di def loo xam ne loolu waroo toog naan sama yoon naw ci ak tax yiir fa euh, soppi lu baaxul ak loxo yonent way sànam ñu gisee ñoom ñuy dugal nekk fi kii dafa téye seen loxo voilà mooy <laughs> lépp loo xam ne dar darul mafatil loo xam ne day yàq jëm ci yàq da nga koy jañ voilà dañ ko ciy jàng da koy jañ amul toog ku nekk naan sama yoon ah non damay maanu déedéet bu ñëwee dugal loxoom commencé lekk iblis commencé lekk déet yonent sallallahu alayhi wasallam saisir ko kon loolu dañ koy jañ ak dararu yuzaal lor dañ koy jañ moo tax yonent way saa saa mu téye loxo ne ñii moom duñu fi dugal ba pare mu daal di expliquer loolu dañ ciy xam ne nit ki jàngalekat bi bu defee yoo xam ne na ñi mu taalibe yi man na leen a eh, jaaxal mën nañu bañ a xam lan la baax na tamit mu leeral leen comme lii yonent way saa saa def bi mu defee lii ba pare. alhamdulillah dafa waat ne ah <laughs> ne shaytaane de moom day moo indi woon jaariya bi inna shaytaana yastahillu at-ta'aam allaa yuzkara ismu allahi ta'aala alayhi wa innahu bi kon affaire gi noonu kon loolu lu ama am solo la waaye di def rek naan voilà lu ngeen ciy laaj bu ci seen yoon ne déedéet loolu du sunnaa yonent waaye saa saam nekkul doxalinam li nga xam ne moom la ñu jàngal wallahu ta'aala a'lam